mi mu gis xam ne tamit en plus si julli ni laa bokk amoon naa problème ak moom ngir mu rëcc mu wax lool loolu na cee nekk te lool li nga xam ne mooy li lëng looloo tax tamit mooy lu fait que mu jox leen ndigal ci ñu dem xare gi mooy dañuy am droit ray ñañ fa fekk lu dul ci bayyi na lu dul loo xam ne day wane day lu ndigal loolu man a teggee ko mooy mu bañ a rey nit ñi mooy ñu wane ne ñoom ay jullit lañ léegi loolu day tax affaire bi ah ndigal loolu mooy tax mais sinon bu doon dafa dajeeg moom ci mbedd mi ñoom ñaar mu ne ko asalaamaaleykum mu daal di koy rey loolu wute na kenn joxu ko ndigal ci dara léegi nag gaa yi ñëw ne ko kon loolu lañuy ñuy boolee mbiri yeneen ci maa lay saab saab daal di répété waat loolu kon que nag léegi nga ne ma waaw kay waa léegi bu ñu defee lool mooy di lan lañ waxoon ci xatlul ah, shibhul amdi kon bii dañ koy dugal ci rey boo xam ne dafa niroog dafa nirook lan dafa niroog euh, euh, dafa niroog dafa niroog tayeef te loolu waxoon nañ waa ji lu muy def bokk na ci li muy def waa jooju mooy day lan day fay diya te dina woor da dina goreel jàmm voilà goreel jaam après mu daal di ah, joxe di cent gëléem cent yooyu nag moom lay joxe nii te lool comme que alayhi salaatu wassalaam moo la moo ko yónni woon moo tax mu ne eh, man comme que mooy mooy prendre en charge affaire bi te moom mooy mooy bàyyi li ci jullit ñépp mu ne léegi est-ce que nangu ngeen ma daal di leen jox cinquante gëléem léegi nii yeneen cinquante bu ñu àggee Medina gaa yi nee na falam yazal bihim hatta radu biddiya dañu topp ñoom ñoom ñoom ñoom oyey na di leen jéem a convaincre di leen jéem a convaincre di leen jéem a ba ni nga xam ne ci lañuy ñuy gërëme ne waa baax na léegi jox ñu cinquante gëléem bu ñu ñibbee nga jox ñu génn cinquante léegi mu ne fa qaala qawmu Muhallim ibn Jassaama uttu bi hatta yastaghfira lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waa waa kër Muhallim ibn Jassaama ne léegi dem leen ngeen indi ko jëli leen ko ci mbooloo mi ngeen indi ko bu ko defee ba yeneen ci alayhi salaatu wa salaam daal di koy ñu ne indi leen ko bu ko defee alayhi salaatu wa salaam daal di koy ñaanal njéggal boromam. mu ne ñu daal di indi fa jaa añu mu ñëw rajulu nekk góor goo xam ne tuwaalun ku njool la darbul lahmi mooy koo xam ne ku sew la mooy koo xam ne du koo xam ne ku am yaram la fii xullatin qad tahayya fiha lil qatl mu ngi sol yére yoo xam ne pare na ngir xare mu ñëw fa qaama bayna yaday nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nabi mu ñëw ba taxaw ci kanamu alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne allahumma laa taghfir li muhallim mu ne allahumma ee buur yàlla laa taghfir bul jéggal li muhallim muhallim mi nga xam ne moo rey waaji moom mii mu ne wax na ko ñetti yoon mu ne fa qaama mu daal di jóg wa innahu la yatalaqqa dumu'ahu bi tarafi thawbi mu ngi sàngoo mu ngi jooy jël li nga xam ne mooy eh, catu mbalaan mi mu soloon yére yu mu soloon di ci fomp rongoñ yi ndax li ko alayhi salaatu wassalaam daal di wax loolu mooy <laughs> xam nga lii nii ah ah alhamdulilah benn masala boo xam ne keroog bi ñuy wax ci wàllu rey yi waxuñu ko ça me benn masala boo xam ne bi ñuy wax ci wax affaire rey yi keroog waxuñu ko mooy taw hal hal li qaatilil amdi tawba am laa est waa ji nga xam ne moo rey nit dafa rey nit te tay ko hal li qaatilil amdi tawbatun am la mooy waa ji nga xam ne dafa rey nit te tay ko est-ce que kooku noonu yàlla dina nangook tuubam bu tuubee walla loolu masala la masala la boo xam ne boo dañ koy gàttal dañ koy gàttal waa jamaahirul ulama min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa ulama yi ba tey boroom xam-xam yi madahibul arba moo tàmbale boroom xam ci saxaaba yi radiyallahu anhum yi ak atba'u boroom madahibul arbaa yi xanafiya yi maaliki yi shaafiiya yi ala aljami ak ñeneen dañu ne si ku ray nit te ko kooku bu tuubee buur yàlla da koy jéggal loolu mooy kii bi ku mel ni seydna abdullah ibn abbas radiallahu anhuma mu ne ku ray nit te kooku kooku bu tuubee yàlla du ko jéggal non c'est fini moom yàlla du ko jéggal loolu man na ko du ko jéggal loola ta euh, euh, euh, loolu Seydina Abdullah ibn Abbas aka siiw ci moom masala bi moo ne tuubee it kenn du ko jéggal kenn du ko jéggal mu ne ñu ne mel nañ na ko mais lu tax Seydina Abdullah ibn Abbas yaa xabral yaa xabral kii Euh, euh, euh, al bahru wal habru yaa abdallah ibn abbas yow géej gi fóore wi abdallah ibn abbas sayyidina ma mawlaana waa lan moo tax waaye nga wax lii ne waa ji waa ji nga xam ne bu rayee te tay ko kenn bu jubbu bu doon tuub bu tuuboo nit kenn du ko jéggal kenn du ko jéggal mu ne ndax li alxuraan wax waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiihaa wa ghadiba Allahu wa la'anahu wa adda lahu 'adaaban 'aziimaa mu ne ndax suñu boroom dane wa man yaqtul képp koo xam ne dafa faat mu'minan ak aji ngëm yàlla muta'ammidan te ko nga rey ko tay fa jazaa'uhu te loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis ak payam waajooju mooy jahannama mooy jahannama safaraaw jahannama xaalidan fiiha falaysa wa ghadiba allahu alayhi buur yàlla daal di koy mere wa la'anahu mu daal di koy rëbb wa a'adda lahu mu waajalal ko adaban mbugal aziman gu màgg màgg màgg voilà mu ne ndax ndax aay bi suñu boroom kay ne boo li mu wax dafa leer ku fi rey nit man yaqtul mu'minan ko rey ak aji gëm yàlla tay ko kooku kooku palaasam fa muy dem mooy jahannama yawmal qiyam buur yàlla nera ko ci àddina rëbb ko ba pare waajal ko mbugal mu tar moom mu ko wax ba pare amu am beneen xadiis boo xam ne imaam an-Nasaa'i imaam Ahmad dogoo solo na ko noonu mu ci yenn ci sunan yi muy xadiis Seydina Abdallah non ibn dar Abi Darda Abu Darda Abu Darda Abu Darda gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu ne na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne kullu an yaghfira illa man maata mushrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan mu ne buur yàlla yonent bi de amaana buur yàlla te amaanaay buur yàlla mooy da koy def dina ko jéggale ba mu des koo xam ne dafa dee ci shirk mooy nekk ab yéef ab mushrik gëmul yàlla mooy mu dee ci yéeféer ak kéeféer aw mu'minun wala boog ab aji gëm boo xam ne qatala mu'minan muta'ammidan wala boog koo xam ne moom dafa rey aji gëm la bu rey aji gëm boo xam ne moo ko tey voilà léegi yii mooy ci gàttal mooy dalilu Seydina Abdullah ibn Abbas moom bokk na ci lim doon wax boo dee mu ngi ci mu ngi ci sunan yi ak saxiix yi bu ma juumul bu dee sama sama sama sama mémoire baax na mu ne moom doon na wax Seydina Abdullah ibn Abbas buñ ko ne mais lan moo tax nga ne kii mu ne waay mu ne ndax aaya bii waman yaqtul mu'minan muta'ammidan loolu ban saar la nekk suuratu nisaa mu ne loolu noonu moom da wax ne loolu noonu dara amul lenn loo xam ne dafa wàcc di ko di ko nasaxal ko amatu amul voilà te affaire bi xabaar la mooy ne lu yàlla nettali la te xabaar yi nasx du ci dugg voilà te du changer mooy li li alxuraan di nettali naan àjjana nii lay demee safara nii lay demee lool ay ay xabaar la ay nettali la yoo xam ne dañ naan événement yii nii lay xewee daa war a xew loolu nag man a fi ñëw amul beneen texte buy ñëw ne bon nasaxal na nettali bële non loolu mooy nas ko loolu tamit règle la mooy nas mooy mooy histoire yi histoire yi yi ñuy nettali ci alxuraan mooy histoire ci boppam nasax nasax du ci dugg. mooy na sax que ne abrogé abrogé dugg ci yooyu amu ci place amu ci place par exemple tey manoo woon a ñëw ne qissatu Firawna ak mu Seyna Muusa mu Seyna Muusa ak Firawna moom manoo ñëw ne par exemple euh, loolu léegi am na beneen texte bu ko nasaxal waa amatul déedéet <laughs> loolu man da ne <laughs> moo lool bokk na tamit ci li tax mooy histoire si rawatina ñi gën ci xeet ci ci li yàlla bind mu yonent yi alayhi salaatu salaam rawatina seen sang ñoom ñépp di Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam histoire am ñu war a xool fi ñu koy est-ce que liñ ci nettali am naam amul mooy mënoo ñëw naan xew-xew bi amoon na wala moom ndax suñu boroom ne lii dina xew ak ñun mu xew ba pare c'est pareil mooy ne noonu lay demee. noonu lay deme mu ne comme que buur yàlla lii nii xabaar la mooy lu mu nettali la këni nii lay demee ku rey nit waman yaqtul mu'minan muta'ammidan képp ku rey nit te tey ko aji ngëm fa jazaa'uhu payam jahannama mooy jahannama xaalidan falay sax fiihaa ca wa ghadiba Allah buur yàlla mere ko alayhi ci kawam wa la'anahu mu mbugal mu rëbb ko wa a'adda lahu mu préparel ko adaban mbugal aziman gu tar loolu noonu xabaar la nasax du ci dugg nasax mooy duñ ko abrogé te du changé te lu yàlla wax noonu lay deme voilà euh, léegi ñu ne waa léegi imaam abdallah ibn abbas radiyallahu ankumaa anhuma wa ardaahuma ah li mu wax dëgër na de waa léegi yéen camp bi ci tegu mooy jamaahirul ulama ñi ci des min as-saxaaba wa taabi'in wa ashaabil madaahibil arba'a waa léegi loolu lan mooy lan mooy dëgëral yéen seen wax ñoom ñoom ñu ne si dañ koy nangu si mooy aji rey tay ko waa yoo xam ne dafa jàpp ay nit doon leen daggaate sax ray leen ray bu ñaaw daggaate leen kooku bu tuubee tuub bu sincère buur yàlla da koy baal si buur yàlla day baal nit koo xamante ne noonu la ne ñu ne leen léegi est-ce que dégg ngeen li li xabrul umma wax ah dégg ngeen li Seydina Abdullah ibn Abbas wax waaw dégg nañ ko na ñu ne léegi nag indi leen kon seeni dalil yoo xam ne day wane ne yéen nii ngeen ko waxe moom loolooy gën a dëgër ñu ne ndax buur yàlla moo ne ci suuratu zumar inna allaha inna allaha wala nañ jël bon yaghfiru dhunuba jami'an buur yàlla moo ne day day baal day jéggalee bàkkaar yépp non ta bàkkaar yooyu même shirk yii muy jéggale ci inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an mais taxawal <laughs> mais yéeféer bu dugg ci l'islam moom lu mu nekkoon nañ jël exemple boo xam ne bu gaaw la Euh, Seydina Omar ibn al-Khattab laata muy nekk jullit lan la woon lan la doon jaamu ci shirk la ne woon wii wala non wii même bu buur yàlla ne inna allaha laa yaghfiru ay yushraka bi du jéggale ñu koy du du ba laa yaghfiru du jéggale ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha <coughs> nangu du jéggal ku koy bàkkaar ku koy bokkaale mais dina jéggale lu gën tuuti lool lool tekkiwul jamais kene ku nekk ci shirk rek jeex na yow même boo tuubee buur yàlla du la jéggal du loolu te loolu li ñu koy gën a wan mooy liñ la wax sànq Seydina Umar ibn al-Khattab lan la woon lan la doon jaamu mais da doon jaamu ay xërëb mais bi mu tuubee est-ce buur yàlla nangul na ko wala déet bien sûr mais li ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum mais presque loolu la woon presque loolu la woon xanaa kay ñu raar ñoo ñoo ñu nekk ñoo xam ne même avant lislaam di feeñ Euh, euh, révélation bi du officiel ñoom doonu ñoon jaamul xërëm lool c'est ay ñoom Seydina Abu Bakar la woon Seydina Ali radiyallahu anhu lool ndax Seydina Ali ibn Abi Talib ñu naan karramallahu wajha te Seydina Ali na Abi Talib radiyallahu anhu moom c'était compréhensible ndax ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko yar kooku yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko yar c'est normal ki ki ki ki ki kaawam kay daal di yéeme mooy Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar mi nga xam ne mag la woon mag la woon newoon Quraysh baayam ne fi Usmaan Abu Quhaafa ñoom ñépp ñuy jaamu ci li waa Quraysh di jaamu moom mu nekk mag grand commerçant yooyu yépp nekk mukallaf bu yàgg mais masula sujootal xërëm leen a jaam kooku moo garaawle kooku moo gën a yéemle Seydina Ali ibn Abi Taalib dañ naan loolu mburu fas ko fëriñ la c'est normal mooy buñ la nee nit koo xamante ne ni baayam professeur de mathématiques la à l'université yaay ji di physique di professeur de physique ñu ne la nag doom ji bac moo jël P en maths ak physique xam nga loolu buñ la waxee baayam ak yaayam liñ doon euh, yow mbir mi du du extraordinaire nag naan non extraordinaire na la fait ah, waa ji mais buñ la waxee lool. da ngay gën a relativité kii affaire bi ne ah way waaw loolu kay noonu lay mën a demee kii baayam professeur de maths la à l'université yaayam professeur de physique la en l'université kooku c'est normal mooy gars yi sax da ngay dégg ñu naan la c'est normal alors que alors que beneen kaa bi mooy nag koo xamante ne nii moom baayam baayam ouvrier la yaay ji di paysanne. mu jël P en ak physique voilà loolu nag nga naan waa lii moo extraordinaire moo lan waaye waa Iguérie la loolu moo xaw a niroog li nga xamante ne nii mooy Seydina Abu Bakar mooy ne moom bàyyi ba ñépp ay kiiwam ñu ngi ñu ngi jaamu ay xërëm Makka fa am moom la ñépp yi def moom mu nekk mag mais su yootamul benn yoon xërëm ba ne l'islam di ñëwee loolu c'est moo tax ni ñuy waxe Seydina Ali radiyallahu anhu karramallahu wajha Seydina Abu Bakar man nga koo wax lool karramallahu wajha ndax buur yàlla moo teral xar kanamam ba masula sujootal li nga xam ne mooy al asnaam mooy xërëm yi masula jaamul leneen ku dul borom bi subhaanahu wa léegi léegi loolu la yàlla mais shirk kay buur yàlla da koy jéggale inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an loolu benn affaire loolu day wane ne mais buur yàlla kon koy bu dee shirk bi gën a garaaw ne da koy jéggale sax mais day jéggale li day jéggale li ouais mais quant à yi moom du jeex quoi yonent ma lay saab saab ñaata hadith lay wax hadith bi mu naan Euh, baatu tuub du tëj lu dul waa ji tollu foo xamante ne du tëj lu dul fi nga xam ne ci la jant bi di fenk mooy opposé au lieu mu fenk fi nga xamante ne mooy sow non penku non sow sow sow est bi mu sonke mu fenk fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy euh, mooy mu mu fenke sow voilà mu fenke penku voilà mu fenke penku mu fenke mu fenke fi nga xam ne mooy sow mooy côté maghrib bi voilà loolu ak tamit que ni fekk waa ji teel ci xar-xara mooy fi nga xam ne moom kii moom de façon day dee léegi foofu la buntu tëj di tëjoo tëwub di tëjoo kon kay mooy buur yàlla loolu di di waa ji nga xam dafa rey nit loolu day day la bu tuubee buur yàlla du koy jéggal ñu ne li koy gën a wane mooy xadis boobu nekk ci sax yi ji rayoon quatre-vingt-dix-neuf personnes yi te yonent ba ngay saab saab nettali <clears throat> personnes yi du xam ngeen histoire boobu noo siiw na lool siiw na même da nga koy dégg ñu koy nettali ba siiw na quoi waa ji ray quatre vingt dix ñëw ci benn jaamukatu yàlla ne ko ndax ndax trouver nga ma ndax man bu ma tuubee buur yàlla dina ma tuub dina ma nangul sama tuub mu ne ko déedéet mu daal di ko ciy teg <coughs> ray ko muy san mu ne ko trouver wu ma la fenn folo buur yàlla di tuub yow boo tuubee fu mu lay jéggale waa ji rey ko mu daal di dem ci beneen beneen boroom xam-xam laaj ko loolu même question bi waa ji ne ko waaw booy tuub buur yàlla di la jéggal ñi ngay def génnal dëkk bii nga xam ne fi nga doon defe bàkkaar dem dëkk boo xam ne bu baax la defa woofu ma soo fa def bàkkaar nga jaamu foofule buur yàlla ñu daal di koy jéggalu di lay jéggal fi muy dem ci yoon bi mu génn àddina malaaka yi ñëw malaaka yi mbugal yi ñëw alayhimu salaatu wassalaam ku nekk bëgg ne maa koy yóbbu ndax kii moom malaaka yi mbugal yi dañ naan waa ji moom safara la jëm kii cent personnes ndax ñoom loolu lañ gis ak démbam gii malaaka yërmande yi gis lañ ne de kii mais malgré tout ça ci tuub la jëmoon dafa ñëw di tuub kon ci àjjana la jëm yeneen ma lay saab-saab nee na suñu borom ne leen yónni am malaaka ne leen léegi ni ngeen def ni ngeen di def pour àtte seen diggante natt leen entre fi mu jóge ak fi mu jëm distance mooy ci sëriñ mooy ci boroom xam-xam bi mu jóge mu ne ko mën ngaa tuub diggante foofu ak fi mu feer fi mu faatoo ak diggante foofu ak fi mu jëm fan moo gin a jege diggante dëkk boobu noonu ak beneen dëkk bi mu jëm ngir tuube fan moo gin a jege ñu natt gis ne fa muy tuube la gën a jege après ñu daal koy boole ma yërmande yóbbu boole ko ci waa aljana te jaamuwul defalul boobu yàlla dara pour sa tuub rek la doon def rëccu na tuub na di dox ngir tuubi dem foo xam ne ginnaaw bi mu tuubee fu muy jaamoo yàlla buur yàlla ne kooku foofu lañ kon loolu la <coughs> léegi nag nga ne eh, <laughs> léegi tonto léegi ginnaaw sa yii nii ne nga da ngay gàttal am nga yeneen ma ne non yeneen yi moom du jeex yeneen yi wax dëgg yàlla du jeex te ñoo yem nii léegi nga ne nga ne ma waa léegi gis nga boo fi yemee it <laughs> ni nga argument Seydina Abdullah ibn Abbas ay argument mag dëgër naa léegi nan ngeen di tontu dañ naan lii moo gën a dëgër léegi lan moo lu tax nga ne lii moo gën a dëgër naan li gën a ndax premièrement aaya bi dafa leeral mbir yi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a buur yàlla day nangu ah li nga xam ne mooy bàkkaar yépp ba pare wax li nga xamante ne mooy teg ci la li nga xam ne moom la nettali que ne euh, euh, euh, que ne ci waa ji ñu tuddoon léegi ni te tamit ne buur yàlla buntu tuub du tëju lu dul waa ji newul foo xam ne c'est mort c'est fini xar-xara fi nga xam ne ces dernier instant fekk àggul foofu bu daal di tuubee dellu ci boroom yajidillaha tawwaban rahima mu daal di trouver buur yàlla nekk koo xam ne aji jéggalaakoon la ak yërëmaakoon la te buur yàlla nee na man maa gën kontaan ci tuubug sama jaam lu muy ñëw di tuub ci man que ni nga xamante ne ni moom la waaj a kontaanoon waaj kontaanoon ba nga xam ne ca lay voyage yi yoroon mbaamam tëdd di noppale ko ci désert bi mbaam bi ne fes yóbbaale li nga xam ne mooy provision ba mu yoroon waa ji yeewu gis xiif biir bi xoos mu mar xool gis ndandu foy foy goo xam ne kenn xamul nan lañ la koy wax mu gisu fa mbaam ma gisu fa sax trasam ba mu toog di waajal naan naa toog ngir xaar bee ndax de façon foo dox ci désert bi day mel ni yow doxagoo dara foo looy gën dox di gën gis suufu kese doo gis picc doo gis dara mu daal di toog ne léegi na waajal dee mu jekki ni mu noonu rek bay désespéré wu jekki rek gis mbaam mi ci kanamam ak provision yooyu yépp mu kontaan ba juum ne buur yàlla di sant buur yàlla ne ko yow yaay sama jàmm yow buur yàlla man waaye sa boroom <laughs> ndax kontaan buur yàlla ne maa gën kontaan ci sama tuubu jaam ko ajooju kon tey buur yàlla boobu ñëwal ci buntam rek ñëwal ci buntam rek waaw loo man di def waaw boo rayoon waliyu yu bari jël seen deret di ko suuxat sax ak sa tool yow na nga na nga nekk koo xam ne rekk nangu ngaa tuub te mu sincère ci buntu buur yàlla rek wa baabullahi lam yakun murtajja bu bu buntu buur yàlla du tëj ah, nekkalu pdw ak lu ne góor jigéen ak lu ne ki ne bàkkaar bu gaa yi wax bañ laa jéggal buur yàlla lépp lay jéggale sauf que en général ñi nga xam ne ñoo mel noonu comme ñoo xam ne dañuy jàpp wàllu yi di leen rey ñooñu en général ñoom ñu bon lañuy doon ñoo xam ne buur yàlla day def ne ñoom en général seenu duñu tuub ñoo xam ne buur yàlla nee na ku ma ku ma ci noonu kenn déclaré naa la guerre ku buur yàlla déclaré guerre pour nga tuub mooy yow nga toog di tuub sax loolu moo dul traverse sam xel te ngay jàpp na li ngay def noonu la nag ba dee fekk la ci walla iyaadu billaah waaye bu doon yàlla defoon nga tuub jégal léegi nag nga ne waaw kay tout ça c'est mais tontul rek li Seydina Abdullah ibn Abbas ne tontu leen que ne léegi affaire bi euh, kii la euh, kii la information la te information bu alxuraan lislaam joxe yonent mi alei satu salaam wax nasax bi ci dugg mooy dara du ko abrogé mën nañoo toog naan par exemple ñu toogoon ne àjjana moom non àjjana amatul loolu man da nekk siraat amatul amul loolu man da nekk kenee am na lu ko nasaxal déedéet mawqif ba la fa yonent mi alei satu siraat bañ a am loolu amul mënoo ñëw ne man sama sëriñ nee na loolu na saxal nañ ko wala aayab sàngam non aaya boobu après am na leneen lu ko na saxal amul léegi nag yàlla waa kay léegi nan ngay tontool imaam Abdullah ibn Abbas wax ndax nee na bi li mu wax dafa leer wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannama xaalidan fiihaa wa ghadiba Allahu walaanahu waadda lahu adaban adima loolu nee na la xabaar la tax xabaar kenn du ko abrogé noo ciy tontoo ñu ngi laa ñu ngi leen ñu ngi leen daa déglu o oh, ñu ne non ñun d'accord nañ bien sûr que xabaar kenn ñun waxu ñun waxuñu sax affaire abrogé affaire abrogé sax waxuñu ko non waxuñu lool de ñun dañu ne loolu mooy lan day mën a am loo xam ne moom lay yenu te tamit gis nga boo demee ci Sahih Imam Muslim muqaddima bi yu mel nii yëpp di nga fekk luy war ne kooku dañ koy jéggal la yonent ma lay saar saam boo abu seyna abu zar man maata képp koo xam ne dafa faatu képp ku ne man qaala laa ilaaha laa daxalal janna <laughs> yonent ma lay saab man qaala laa ilaha illa allah daxala al ku ne laa ilaha illa allah dugg na àjjana Seydina Abu Dhar wa in zana wa in saraq <laughs> ne yonent ma lay dafa njaaloo dafa sàcc ndax yooyu ay kabi ay kabaa'ir lañ mooy bokk nañ ci bàkkaar yi gën rëy am na peine yu metti la ci suñu borom teg yooyu nañ euh, waa yi nga xam ne dafa njaaloo am fekk masa sëy kooku dañ koy rey ki nga xam ne moom masula sëy téeméeri kuu lañ koy dóor waaw exilé ko <laughs> eh, ci kaw bu dee ne exil boobu dina jariñ dara waaw loolu tamit lu jara bàyyi xel la moo la Seydina Omar radiyallahu anhu mooy taxayurul euh, euh, ahkaam yi baal leen ma de maa ngi def di xaw ma lan diversion ngeen ko xaw non pas diversion nan mooy jàll ci beneen affaire quoi digression xaw ma naka ngeen koy waxati yéen ñi dégg tubaab ndeysaan ndaa mel ni dégg naa ñuy xaw wax lu mel noonu léegi mooy euh, kii ne fàtte naa sax la ma doon wax voilà ah bon fàtte naa ko euh, fàtte naa ko léegi kon ñu ñu nekkaat kon Seyna Abu Zar radiyallahu anhu Seyna Abu Zar ne ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko euh, yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kii ne eh, eh, nu mu tudd Seydina Abu Dar ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da man man man man qaala laa ilaaha illallaah képp ku wax laa ilaaha illallaah daxalal janna dugg na àjjana mu ne ko wa in zana wa in saraq voilà mooy dañ doon wax jëf njaaloo li mu bëggoon wax sànq fàtte ko li ma doon wax sànq fàtte ko li ma doon wax sànq mooy ku ku fi njaaloo fekk amoo jëkkër non masoo sëy boo moo xam góor ki wala jigéen la téeméeri yar exilé exilé bu dee dina am jari Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu da koo teggi woon ci qaayida bi ñu doon ahkaami bi taghayyur zaman wal makan mooy que ne àtte yi léeg-léeg day changer ndax lieu bi ak circonstances yi yow xoolal état bi imagineel xam nga yonent mi alei satu salaam mooy ku ñu masoon a kii ci njaaloo dañu lay dóor téeméer yar après exilé la mais entre temps da koo dindi woon exil bi ndax lan mais mooy li xew suñu jamono rek mooy li xew suñu jamono te loolu mooy xikma bi mooy imaginer bu ñu ne woon léegi comme Arabie saoudite ñu ne léegi comme que charia lañu fay appliquer ku fi njaaloo wati bañ jàpp la mooy ki nga xamante ne masula sëy ñu dóor ko téeméeri ya kantaa ki nga xam ne mas naa sëy moom kooku mooy day dee léegi ki nga xam ne masula sëy moom léegi moom dañ koy dóor téeméeri ya exilé ko xoolal imaginer arabi saoudite bu ñu ne woon léegi bon ku fi njaalooti dañ lay té téeméeri yar yi dañ lay dóor après ñu exiler la euh, fële États-Unis wala exiler la Espagne wala euh, Europe wala Russie mais bari dañoo xam ne mais loolu rek la ñàkkamti ak léegi ak télé yeeg yooyu nga xam ne dafa tax ñenn ñu bari lenn rek kay seen rêve bu leen sañoon ñu gaaw génn dëkk bi di Arabie saoudite gii ba mën a nekk lii jàpp nañ ne liñ naan libre ya Allah te li yonent wa waxoon almadinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun allahu akbar almadinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun almadinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun yi am gaay di daw di génn Medina <laughs> waaye dane woon madinatu al madinatu kal day mel ni comme euh, li nga xam ne ni forgeron bi jëlee weñ gu weñ gu xomaat dugal ko ci lakk-lakk bi ci fi muy taal ngir man affaire bi mën a lakk-lakk bu baax mu daldi xoos tilim tilim yéeg xomaag xomaag gi ba bu ko ci paree ba pare ci ci jaasi googu xuuroon day ler di étinceler ndax li nga xam ne noonu la ko liggéey noonu la ko def mu ne nag Medina noonu la mel gis nga yu bon yi nekk gaa yu bon yi nekk ci biiram da leen di génne da di da leen di tëgg day tëgg nit ñi képp koo xamante ne ni yow ci ci ci ci bu doon dañ naan semence bu bon nga bu nekkoon ci biir da lay génne te tamit mu ne woon gëm yàlla day delluwaat Medina comme li nga xamante ne mooy xijaas foofu Medina ak Makka comme ni nga xamante ne noonu la jaan bi bu demee ba ñëw di delluwaat ci paxam di duggaat na mu fay dugge noonu la ngëm yàlla lay duggaate foofu waaw akbar nga gis ñoo xam ne dañuy nekk ci bërëb yooyu am na sama benn euh, oustaz ndeysaan <laughs> euh, oustaz jéey euh, jéey point e ci euh, euh, collège lycée Cheikh Mouhamadul Fadil Mbàkke muy Fadilu Mbàkke bu Point E euh, Cheikh nan la tuddati Bachir Dieye Bouchra Habib Dieye <laughs> ah, <laughs> mu ngi fi nag ba léegi <laughs> mooy mu ngi bon sama information mujjee am may laaj ay kiiwam ne léegi eh, mu ngi jàngil université eh, Cheikh Anta Diop <laughs> eh, moom am na be année bi mu ñu yore yoroon ñu ay adab ak yooyu al adabul arab yi mu ne kii fekk mu demoon Makka dafa aji woon mu ñëw <laughs> après mu ñuy nettali ne ne mais mu ne gis na fi benn waay boo xamante ne ab commerçant la muy mu dem di waxtaan ak moom moom nag dafa kii dafa dafa yaatu ni bëgg waxtaan ubbeeku moo bëgg ay nit lool moom masha allah yal na ko yàlla yokk xam-xam gin ko dëgëral amin léegi euh, mu ne <laughs> muy waxtaan ak benn commerçant mu naan ko mais yéen lu ngeen def fii mooy Makka de <laughs> yéen gis nit ñi di ñëw fii di ñëw ci ci ci tabax bu ñuul bii nii di bi ngeen fiy def nee na muy wax mu ne hmm, affaire bi yépp ko nag la fait kii moom mu ngi nekk ci kaaba gi fii jàkkaarloog moom soriwul ci alentour yi foofu lay lay lay jaay mais amul mébét lu dul nee na xaw ma Las Palmas la ko tudd doon xaw ma Portugal nee na daal yooyu la bëgg a dem fii mu ne bu amoon les moyens fa lay jóge moom dafay jóge du tout daal di dem dëkk feneen yàlla allah yàlla allah bu ma juumul da ne woon moom lim fi masa nekk yëpp tànkam masula dugg ci biir kaaba gii nii fii nii jàkk ji waaye sama tànk masu fee dugg waaye lii lu ma koy doyee kooku moom c'est sûr que bu julli jotee kon mooy ndax gars yi bu julli jotee àjjuma dañuy dem julli ji mooy kooku moom sincèrement xam naa day dem këram <laughs> wala mu tëju ci magasin wam mooy imaginer nit ku mel noonu imaginer nit ku mel noonu mooy ne imagine nit ku mel noonu bu doon politique boobu lañu teg moom kooku jaral na ko lu ne keneen dinañ la dóor téeméeri yar ku fi njaaloo ñu dóoral téeméeri yar expédier la exiler la Las mais ku mel noonu manoon na àgg foofu ne moo téeméeri yar yi moom du ma rey <coughs> téeméeri yar kese moo tax moo des ñu daal di may exiler bu fekkee ne amul woon amul kum ki mooy am na ñoo xam ne jaral na leen kon kon gars yi dañuy ñëw di njaaloo ah. ngir ñu la exile leen États-Unis ñu suñu réew yi la woon imaginer bu doon senegal charia dafa doon dox ñu ne léegi ko fi njaalooti ni ñuy def dañ lay exiler Suède exile États-Unis kon de saay gars yi mbëkk mi la ñuy teg fële aywa léegi nag nekk ci entreprise entreprise zina am na ñu ma ko jaral ñu bari ndax dañ naan li may daj ci mbëkk mi moo gën a tar fopp téeméeri yar luñ may dóor mu nee après ñu degal ma pre deuxième classe ci ab avion ila France ñu yóbbu France <laughs> kon kay saay xaaral <laughs> mooy loolu la mooy bu demee noonu nag léegi dañ naan téeméeri yar dañ lay dóor mais kenn dañ fi dul exilé <laughs> voilà Seydina Umar ibn Khattab ne woon waay buñ fi exilé kenn léegi Seyna Abu Dhar ndax lool ndax dafa bokk ci kabaayir yi ndax pen yooyu yonent bi aleyhi salaam ne kon ku wax laa ilaha illa allah daxalal janna xadiis bi mu ngi boo demee sax muqaddim ci kitaabul imaan bu sax imaam muslim yu bari ci yii di gën a tamit wax waa jamaahir di nga ko fa fekk mooy xadiis yu mel nii mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man qaala laa ilaha illa allah daxalal janna képp koo xamante ne nii nee na laa ilaha illa allah dina dugg àjjana mu ne ko te hadis bi gisoon nañ ko ba ñuy def tarjamaam moom Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu yàgg na nag yàgg na yàgg na mu ne wa in zana wa in saraq yonent bi alei satu salam mais même waajooju noonu noonu bu bu njaaloowee sàcc sax moom loolu day dem àjjana mu ne ko wa in zana wa in saraq yonent bi alei satu salam daal di koy répété waat ne ko waaw ne ko si wa in zana même bu dee ne kooku ne laa ilaha illa dafa njaaloo te dafa sàcc mu répété waat ko sëy bu sar na ne ko même bu sa njaaloo wi ak bu sàccee yonent mi aleyi salatu salaam ne ko wa in zana wa in saraq même bu dee dafa sàcc même bu dee dafa njaaloo mu répété waat wa in zana mooy mbir mi da ko yëm ba léegi nii ndax suuf que ndax lan laa ilaha illallah comme ni mu wax boyot boobu bële non mënuñu dugg ci yem ndax loolu day gën a yàggal ndax laa ilaha illallah balance kenn attanu ko ci balance mooy amul dara lu ñuy teg lu ñuy peser ak moom lu dul ne moo lay gën a diis allahu loolu mooy wax ni mooy bàkkaar boo mën di indi bàkk lu dul bàkkaaru jinne bàkkaaru jinneeg lépp ci yem loo fi mën di indi nga teg ko ci benn partie balance jël laa ilaha illallah teg ko ci beneen balance laa ilaha illallah moo koy gën a diis waaw akbar yabna aadam law balagat zunubuka anaana sama thumma ataytani thumma staghfarta lii astaghfir thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali kon ne yonent ma suñu borom yonent ma saa saam nettali ne boromam moo wax ci xadiisul yi mu ngi ci a an-nawawiyya yabna aadam ee yow doomu aadama bi law balaghat dunuubuka bu doon ne sa bàkkaar yi dañoo feesa feesa feesa a sama ñu teg leen di leen rangale ba ñuy titiyee nuage asamaan summa astaghfarta lii ginnaaw loolu nga ñëw ñaan ma njéggal xafartu laka walaa ubaali dinaa la jéggal sa bàkkaar yooyu yëpp te faalewu conséquence lu ciy topp te faalewu ma conséquence li ciy topp te ma conséquence li nga xam ne moo ciy topp yab na aadama yow doomu aadama bi law balaghat dhunubuka anaana sama thumma astaghfarta li ghafartu laka wala ubali suñu boroom ne yow doomu aadama bi de gis nga sa bàkkaar yi bu tolloon ni njomboxtaru asamaan nga ñëw ñaan ma jéggal dinaa la jéggal te dara kon kay bàkkaar yu ñuy rangale ba kii ba pare mu ne inna allah yaghfiru dhunuba jami'a moo tax bokk na ci aay yi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon wax ne aay bii ba mu wàccee gisu amuñu mbégte bu ëpp gu ñu mën a am gu gën rëy lu dul bi buur yàlla dina jéggale bàkkaar yépp ñu xam ne kon lu ñu rëcc rëcc bu ñu dala bi du ñu def lu dul rek mooy daal l'essentiel sincère al kon waa jumhuur ne waa jamaahiir ne ñun nag mbir mi loolu la mooy ne ñun dàq ñun waxuñu sax affaire mooy yëpp ay dalil luy war ne ñoo gën a dëgër mais bi mais dalil yu bari la mais doy na quoi léegi euh, euh, léegi euh, ñu ngi woon ci tontu léegi kii aaya bi dañ naan ñun aaya bi man yaqtul mu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan <coughs> bi imaam Seydina Abdullah ibn Abbas wax ñun waxuñu radiyallahu anhu ñun waxuñ ne dañ ko mën a saxal ñun waxuñu loolu waaye loolu dañuy suppose que aay bi li muy wax mooy koo xam ne tuubul voilà ku ko def te tuuboo amul génn rëccu te tuub dafa am ay saat am na ala ma faat da ngay da tuub di rëccu li nga xam ne moo weesu ci li nga defoon te tamit di ñaan bu di di fas yéene que ne li ci kanam yow lu mel nii doo dootoo ko def waaw ci liy ñëw te di rëccu loolu mooy ak tuub waaye mooy ne lii kon mooy dañ koy yenn ci aaya bi këni waman yaqtul mu'minan muta'ammidan koo xam ne dafa tay ko te tuubul du tout sax mu jàpp ne moom li mu def kooku lay wax ne fa jazaa'uhu fa jazaa'uhu jahannama kooku mooy eh, payam mooy jahannama ainsi de suite noonu loolu tontoo première tontongo wala mu nekk koo xamante ne nii daf koo da daf dafa daganal affaire bi koo xam ne gis li buur yàlla wax xaraamal ak tamit bokk ci sab'ul mubiqaat yi nga xamante ne alayhi salaatu wassalaam dane mooy juróom ñaari mbir yi nga xam ne dañuy alak nit dañuy tax nit ki alku ba pare nga xam ne après shirk mu teg ci al qatlu nafsi rey bakkan yow nga ñëw ak yooyu li aaya yi wax yépp wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illaa bil haqq bu leen rey bakkat bi nga xam ne buur yàlla moo ko moo ko ñoŋal lu dul ci dëgg nga ne waay yooyu yëpp xam naa leen aaya yooyu yëpp man naa leen ko taril waaye kii daal jullit la xam naa ne jullit la mais rey ko dafa dagan ay kooku moom mooy non seulement mooy koo xam ne dafa dagan moom dafa ne man lii nii lu yàlla xaraamal mu leer mu ne waay yow dara kooku lañ waaw kay kon man wa man yaqtul képp koo xam ne dafa rey jullit ci kaw nga ba pare daganal ne jëfam jooj di ko daganal ne malgré tout saa xam naa ne jullit la mais li ma def dafa dagan kooku mooy daneel yàlla li mu wax amul yàlla ne dafa xaraam yonent sallallahu alayhi wasallam ne dafa xaraam moom mu ne amul kooku yéeféer la ci boppam voilà mooy soit mooy li ñu njëkk wax soit mooy koo xamante ne nii dañuy yenn mbir mi ne waajooju noonu mooy ki nga xam ne moo fay sax ak li ñu li aaya bi wax yépp mooy koo xamante ne nii koo xamante ne nii moom tuubul du tuub ak koo xamante ni dane waaye yow ban mooy àgguma sax ci tuub ne li ma def dafa dagan waaw beneen façon tontu bu ci am mooy dañ naan mooy injazaahu këne lii mooy in jazaahullah lii mooy jazaahu mooy ak payama ah, mooy lii la yeel lool ku ko def lii nga yeel lool bu dee ne buur yàlla dalaa fay lii ndax bu ndax nit ci def loo tax pen dal ko rek buur yàlla mbugal ko wala kii wala mbugal ko ëllëg loolu tekkiwul na ci saase da koy dal ndax yi mën a tax ba du ko dal buur yàlla jéggal ko dafa bari te bokk na ci mu tuub wala am koo xam ne nit ku baax la ku ko ku ko ku ko defal ku ko ñaanal tuub ñaanal ko tuub buur yàlla ñaanal ñaanal buur yàlla jéggal ko wala moom ci boppam mu jëf-jëf joo xam ne ci la buur yàllay jaare daal di effacer lam defoon mooy yu bari la yu bari la yoo xamante ne nii day tax buur yàlla ba lim nekku def li dina la dal ba yooyu du ko dal mais bu dee ne nag yooyu yépp benn amu ci voilà mooy bu boobaa kooku lii mooy penam in jazaahu mooy bu ko buur yàlla fayee li nga xam ne lii la saa bu dee ne yooyu yépp yi nga xam ne day tax mu man koo teggil daal di deñ ba daal di wu koy jéggal loolu day loolu bu boobaa lañ naan aay bi voilà loolu la voilà léegi nag léegi léegi ginnaaw loolu ñu ne kon lii kay day gën a wane ne kon lii day gën wone wane lan que ne li Seydina Abdallah li waa jamaahir wax mooy li nga xamante ne mooy li gën dëgg insha kon loolu mooy tontu bi nga xam ne moom lañuy ñuy tontu na Abdallah ibni Abbaasin radiyallahu taala radiyallahu taala anhuma kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ah ndax lan ndax ci nii lañuy mën a dajalee kii yépp ci nii ci lañuy mën a dajale li nga xam ne mooy argument yépp moom lañuy mën a dajale argument argument yépp ni kese ndax bu ci kaw nii dajale nañ argument yépp bàyyi wuñ benn argument mhm. euh, léegi nga ne ma mais euh, des na hadith naa Abu Abu Abu Darda bi na ñu ne la loolu dañ koy yenn ci kaw ki nga xam ne dafa ne mbir mi dafa dagan waaye ñooñu koy ku mooy bi mu ne buur yàlla ñépp lay asallahu buur yàlla amaa mu jéggal ñépp ba mu des ki nga xamante ne nii mooy kiy bokkaale yàlla ki nga xam dafa rey bakkan ab gë mooy koo xam dafa rey bakkan ab woy gëm yàlla bu rey bakkan ci tayeef dañ naan la loolu mooy ki nga xam ne dañ koy mooy li ñu waxoon sànk ki nga xam ne moom dafa ñëw ne mbir mi daal waay sa kii daal rey ko dafa dagan voilà kon noonu lañ koy tontoo am na tamit beneen tontu mooy këne buur këne nii nii la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax da koo wax ala sabili at taghliid mooy ci ka mooy pour wan gravité taral ci wàllu bañ a woyofal li nga xam ne ba gaa yi xam ne bakkan rey bakkan lu garaaw la fa yàlla ñu gin koo xam na mu garaawe ci yàlla këne du affaire ay foyooyu waaw ñu xam ne affaire bi darul ay affaire fo loolu do mu wax leen loolu mu wax mbir mi nii ni nga xam ne noonu lay demee ngir gaay xam ne yëf yi du affaire fode jar naa bàyyi xel te képp koo xamante ne nii yow danga nga fee nekk di faat bakkan yi na la leer ne yow yow yow yow am nga problème yow am nga problème kon loolu la kon léegi suñu masala boobu boobu dama ko fàtte woon ci jotaay bee weesu non jotaay ñu doon wax ci wàllu rey yi kon li gën a dëgër mooy ni nit ku rey nit te tay kooku bu delloo ci yàlla tuub sincère di rëccu loolu comme ni nga xamante ne bu jëloon loxoom dugal ko ci taal noonu lay rëccoon na du ko ci defaat mu sincère buur yàlla du koy jéggal léegi nga ne ma mi waa ji nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam Muhallim ibn Jassaam mi nga xam ne nee na yonente mi alei satu salaam dane allahuma la taghfir li muhallim buur yàlla bul jéggal li nga xam ne ki nga xam ne mooy muhallim daal di koy wax li nga xamante ne mooy ñetti yoon nag ah waaye loolu kay moom ñu ne la ah déglul imaam ibn Isaaq nee na mooy riwaaye bi ñu ne woon imaam ibn Isaaq nee na jógee fa qaama wa innahu la yatalaqaa dumu'ahu bi tarafi thawbi mu daal di jóg di di jël catu yéreem bi di ci di ci nëbb euh, rongañ yi di ko ci fomp imaam ibn Isaaq ne zaama qawmuhu ay ñoñam moom Muhallim ibn Jassaam Jassaam de nee nañu annahu istaghfara lahu ba'da dhalik ken Yonent bi alayhi salaatu salaam après loolu xew-xew boobu ñaanal na ko buur yàlla daal di koy jéggal ñaanal na Muhallim ibn Jassaam ne buur yàlla yàlla na ko yàlla jéggal Ah, am na ci yeneen riwaay yoo xam ne eh, comme que dañ ko tuddoon moo xam naa nag eh, eh, xam naa xam naa ci lañuy ci la ñuy yem xam naa ci la ñuy yem muy nettalib imaam alxasanul basri bi wax nañ la boobu wérul <coughs> nettalib seydna alxasan al alxasan al basri daldi wuy wér waaye am na yeneeni nettali yoo xam ne day xaw a niroog yi eh, nga xam ne kii da ne mooy après mooy riwaaye yooyu te bokk na ci mooy bu seydna abdullah ibnu umar bi nga xam ne imaam ibn Isaaq moo ko jële ci Naafi mu jële ko ci seydna abdullah ibnu umar mu nettali affaire bii mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa bi nga xam ne ci la ne buur yàlla bu ko jéggal laa xafarallaahu laka ne ko buur yàlla yàlla na bu la yàlla jéggal léegi mu daldi jóg di jooy nee na mu ne moom ñetti fan lañ ci teg après mu faatu nee na bi ñu ko suulee suuf si daal di koy daal di koy gëqe mooy daal di koy yàbbi mooy dañ koy suul après gis suuf si génnewaat mu ne ñu dikkal yonent bi salaam daal koy wax mu ne leen suuf si boo gisee suuf si di def nii mu ne tekkiwul ne waa ji dafa nekk koo xam ne mu ne suuf si dina dina nangu am nañu gën a garaaw jëf que waa ji que seen waa ji inna al arda taqbalu man huwa sharrun min saahibikum walakin allah araada an ya'idakum min hurmatikum nee na buur yaa yonent bi alei saatu salaam ne leen suuf si de dina nangu mooy dinañ suuf si suuf ñoo xam ne ñoo ñoo li ñu def gën a pire lii ñoom ci seen bopp ñoom ñu yées lañu suuf si daal di leen nangu mu ne boo gisee nag suuf si di def nii mooy dalee na buur yàlla in walakin allah araada an ko buur yàlla moo def nii du ne waa baaxul de déedéet këne tamit ak après mooy këne ki tuubam kenn nangu ko mais nee na buur yàlla moo leen bëgg a waar ci lii ngeen gis ngir ngeen xam ne ndax ah, dans l'Arabie yi tamit surtout jamono yooyu il fallait yu mel nii ngir ndax ñoom raya ray nii dafa gaawoon gis nañ niñ doon ay yaamul arab niñ doon ñëwee rek songu ay nit fekk leen ray leen ci mu jeex wala diw ak diw ngeen am problème ni ngay def rek di ñëw daal di koy rey fe benn yoon mu jeex mooy noonu ñu doon def mu simple l'islam nag suñu borom bëgg leen a wan gravité loolu que ne affaire boobu ngeen di def te waxoon nañ la que ne bakkanu doomu aadama bi mais xormaay do jullit bi alayhi salaatu sax moo ko wax moo gën a màgg fa yàlla ko xormaay kaaba gi fuuf mais bokkuñu sax mais bokkuñu ndax loolu. Euh, kii du euh, ma tudd euh, imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i soloo nañ ko Seydina Abdullah ibn Amr xam nga waxoon nañ la moom bu doon bu doon wër Kaaba gi da ko doon wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na la zawaalu dunya ahwanu inda allahi min qatli rajulin muslim gis nga la zawaalu dunya mu ne alayhi salaatu wassalaam nee bu wér la imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoo ko soloo mu ne gis nga àddina bi daal di far jóge àddina bi tukki existeetul mais moo gën a woyof fa buur yàlla min qatli rajulin muslim ñu daal di koy reyal benn jullit bu gëm yàlla bu wommat nga rey benn jullit àddina bi mooy nga jëloon àddina bi far ko effacer àddina bi moo gënoon a woyof fa buur yàlla tal jullit bokku ci te jullit newu ci moo gën a woyof fa buur yàlla nga rey benn bakkanu jullit moo tax yonent mi alei saatu salaam ne suuf si dina nangu ñu ku ñoo xam ne ñoo pire li ñu def moo gën piir pire seen waa ji fuuf te tamit le fait que yonent mi alei saatu salaam ne saahibukum seen waa ji mooy wan ne yéen ci saxaaba yi la bokk def na bàkkaar bu graw suuf siy def nii c'est pour innal walakinna allah ndax buur yàlla araada dafa bëgg an ya'idakum min hurmatikum buur yàlla dafa bëgg daal di leen waar ci li nga xamante ne mooy yéen seen deret orma gi mu am yéen jullit ba mu nekk loo xam ne day nekk maw'izatan ibratan liman ya'ti min ko mu nekk loo xamante ni am njàngat la nga ci xalaat pour ñi xam ne ñooy ñëw seen ginnaaw les serial killers yi wër ci dëkk bi di rayaate les liquidateurs ay assassinés assassinés yi asasin yu mag yi gaa yi wër di semer le le le feu et sang ci réew yi nga xam ne saarul bilaada wal qura taal nañu dëkk yi ville yi kii ndax seenu mbonte di lay nit ñi ñooñu waroon nañu gis lii waroon nañu gis lii waroon nañu gis nii walakin allah araada an buur yàlla dafa bëgg an ya'azakum te buur yàlla la lox yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla ida darabtum fi sabilillah kon génnewu ko ci ngëm yàlla na ah. waa ji ku ngëm yàlla la mujj gi yonent mi alei satu salaam jéggalu na ko mais ca saase ba gaa yi laaj deretam yonent mi alei satu dafa mer ci affaire bi ak tamit la fait que lan moo ko merloo mooy lu yàlla xaraamal lañ def looloo ko doon mer loo ma alei satu salaam doonu loon mer parce que moom euh, dañ koo wax ci loo xam ne ndax moom ci boppam waruñ ko wax lu dul noonu mais doonul woon merloo noonu rek ndax waa ji poñe na ko xool na ko xool bu ko neexul nee na ko toppal fële comme na ko ndaw sa waxoon jàllal na le innaka anta lastal musab innaka lam tusib bu musibati bam ko ndaw sam romboon ca xabru ba naan ko muñal mu naan ko waaye yow jàllal yow lii ma dal dalaa dalul kese moo tax ngay wax innaka yow lam tusab bi musa bi yi sama musiba bi ma dal dalaa dalul moo tax ngay wax lii merul merewu ko waaye fi muy mere mooy yardabu lillah wa yarda lillah moom day mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla alayhi salaatu wassalaam jullit nag noonu ngay mel dangay fexe àgg foofu bul merati ndax yow sa personnage bu doyadi bi nga xam ne doo dara ci suuf mu jóge anta turab min tin boo xoolee sa bopp foofu rek doo xeeb kenn ma ne yow ban nga ci ban nga jóge doo leen waaw mais li lay merloo nag mooy bu ñu xuttee xormaay yàlla yi lu yàlla teg ne bu ko kenn bët bu ko kenn traverse bu ko kenn dépasse nga gis gaa yi di ko fule di dox ci yàlla xaraamal di di bàyyi li mu digle bu boobaa looloo la war a merloo looloo la war a merloo ngay gërëm ci luy gërëm loo yàlla boo gisee nit koo xam ne mu ngi ci lu neex yàlla waa ji neex na la am son visage ne te dit rien wa ça ne colle ak say bëgg-bëgg yooyu yëpp du lenn nga teg yooyu fële te bëgg ko ndax lan ndax moom dafa sopp ki nga xam ne buur yàlla te day jëf day dox ci li nga xam ne mooy li buur yàlla bëgg yarda lillah alayhi salatu noonu la mel moo tax mu mer ndax lan bakkan bi nga xam ne buur yàlla dafa tere ku ko xormaal ku ko rey waa ji rey ko moo tax mu ne laa xafarallaahu la yàlla na bu la yàlla mais finalement jéggal jéggal na ko bi ko luy dalee mun na yëgal leen ne leen waa ji saaxibukum seen mbokk la buur ah suuf si dina nangu ñu gën garaaw garaawle moom mii li mu jëf waaye buur yàlla dafa bëgg waar leen an ya'izakum min hurmatikum is ormaay seen deret yi këne deret yi waruñu koy tuur noonu lool kese tax nii muy mel ni mu mu suuf si di ko génn lool kese la gis nga kon loolu <laughs> mooy ne moom moom bo affaire am moom buur yàlla jéggal na ko mais pour jàngale ñi ci des lii am loo xam nga lii bu xewoon tey gaa yi naan waa ji baaxut ndekete yow subhaanallah yàllallah moo tax moo tax daal gis nga xay nañ ko bàyyeeg suñu boroom moom mi xam te bañ di nekk di waane waanelu di jaay xam-xam bu bari di wax yoo xamante ni nii yuy impressionné gaa yi kese la déedéet nekk fi naan waa ci biir xabru bi de fii mu ne lii lay wax ak te yow leer na le yow mi koy wax ñeme yàlla kese tax ngay wax affaire xamoo ci dara ñëw fenn waaju gaañu nga ñëw fii mu ne denc nañ ko ñu koy teeru yonent bi alayhi salaatu wa salaam koy teeru lool boo ko waxee kazzab nga mooy ne loolu noonu nga wax ko te yow mu leer na la yow gisoo ci xamoo ci dara ngay jaay di ki ko wax ak benn assurance boo xam ne gars yi foog ne li ngay wax ndeke yow lii yëpp danga koo foog kese loolu bokk na ci gën garaw yooyu bokk na ci li gën a garaaw kon incha allah loolu mooy kon sariya bi bu euh, nga xam ne ci la xew-xew bi xewe woon aay bi ñëwaatuñ ci mais waxoon nañ ko bay passé pour wane gravité bi waaw rey nit fatabayyanu dee leen leerlu kadhalika kuntum min qablu naka nii ngeen meloon avant yow mi fiy jaay xam-xamit jàppe nit ñi ay juhaal parce que xamuñ li nga xam yow it kadhalika kuntum min qabl kunta min qabl naka comme ñoom nga meloon avant waqul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan arif arafta shay'an wa ghabat 'anka ashya'u moo tax waykatu arab dane waxal ki nga xam ne day wootewu ci xam-xam di ci wootewu ne mooy ki xam mooy ci gën xam nee ko hé ba mu la ne ha nga ne ko arafta shay'an yow li nga xam lenn la tudd lenn lenn lu tuuti lenn waxaabat mu fàddu nëbbu ci yow asiya olo bare bare bare yow li nga xam du dara du sax parcelle ci xam-xam lu mais ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan de la science xamoo loolu kon waqul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashya'u kadhalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaykum fatabayyanu ku fi nekk di jaay lu ne di jaay wilaaya xeet ñi ci des kadhalika kunta min qablu fa manna Allahu alayk naka ñoom ni nga meloon am nay temps doo woon dara ba léegi nii sax yaa jàpp ne dara nga ndax nit foo jàppe ne yaa gën ñi ci des xamal ne foofu nga dul tus doo lenn te insignifiant kon kadhalika na ko noonu kuntum min qabl buur yàlla may la xam-xam bu mu tax nga toog ci conférence foog ne ñi lay déglu yaa leen gën wala yaa leen ëpp xam-xam <laughs> buur yàlla nitam ñi da leen a ci biir nit ñi boroom xam-xam yi da leen a dissimuler leen ci biir nit ñi wayu sellal kat yu mag yi buur yàlla la leen dissimulé ci biir nit ñi way ñi nga xamante ne ñooy jaamam yi nga xamante ne nii euh, ñooy ñi làq ngërëmam mu ngi leen dissimulé fépp kon nag foo nekk jàppal ne fii nii ñi ma fi nekkal ñépp aw ma kenn koo xam ne gëne naa ko tarfatal ayn julli noon ngay mel jàppeel nit ñi del xoole nit ñi tout le temps que ne ñoom ñoo la féete kaw que yaa leen féete suuf mais bëgg fee nekk jàppe sa bopp di xoole nit ñi de haut de haut de haut te doo dara ndax loo fi woote lu nekk kazaalika ka ngay xeeb wala di ko xeeb ndax lu mu ñàkk yow kazaalika kunta min qablu fa manna allahu alayk naka ni moom mii wala sax lu pire que moom nga meloon avant buur yàlla baaxe la baaxe la gaa yi nga xam dañoo am alal jàpp gaa yi di commencer di xeeb nit ñi te moom yaar cinq ans ci baa jaaxle bii la doon toog comme ñépp mu am alal nag léegi di leen di leen baña a mooy di leen ñàkkal fayda naan gaa yi duñ def benn effort tam yow yaa ñoo ma doon toog di naananoo attaaye ban effort nga def surtout koo xamante ne moom deful benn effort dafa toog benn magam daal di koy jëndal bi yóbbu ko Italie mu dem tukki ji ci baa jaaxle bi nga ne woon ak ñépp ñoom ñépp ngeen di naan attaaya loolu nag c'est pas pour faire l'apologie du naan attaaya bañ a yëngu ji loolu tamit du tus nit da ngay yëngu toog fii di naan attaaya kese di xëy di yeewu onze heures di jouer jéeg a dam yeewu ko def seen yooyu carte seetaan ay jouer ay kii PlayStation seetaan yi match loolu toog di veiller ba minuit loolu kenn waxul ba quatre quatre heures du matin loolu moom kenn waxu ko mais yow mi ne woon ci cas buur yàlla def sa benn mbokk bu la dimbali waajal lay kay indi la Europe nga ñëw am dara commencé tabax tabax fa kër di leen romb naan gars yi c'est que booy nanguwuñu ñaq quoi yow kadhalika kunta min qablu fa manna Allahu alay noonu nga leen di yow kay bul dem feneen di leen di leen di leen dénigrer di leen xas yow ñëwal ci ñoom ne man de gis naa ay projet yu mel nii ma bëggoon ngeen dugg ci voilà loolu c'est mais toog di dem feneen naan nanguñoo ñàkk te yow ku xooloon photo yi daaw yi ak daaw jéeg gis la ci ba jaaxle ba fa nga doon toog kadhalika kunta min qabl ñoom nga meloon noo buur yàlla daal di lay baax yóbbu la fële ngay am looy wax kon kay yow amoo looy wax fi jaay lu ne fi jaay lu di ko ay nit kuntum wala yow fa manna allah aleykum wala fa man allah aleykum moo nit dangay modeste wa fawqa kulli dhi ilmin alim ci kaw boroom xam-xam bu ne am na ku ko gën xam ku ko féete alim ku ko ëpp xam-xam fopp fopp fopp fopp te boo mooywul sa doom ji ci kër gi nga koy xeeb mais moo la mën a jàngal loo xamante ne nii boo doon dund ba dee cent ans doo ko xam te nga xeeb ko ay kii gone la waruma mën a xamal dara sama moroomu doom la ça ne veut rien dire Seydina Abdul ah, ah, ah, Usman Abu Quhafa radiyallahu anhu waxul woon ne waaye yonent ma saa saam di dama sama doom sama moroomu doom Abu Bakar waaye kii lan la ma mën a xamal waxul woon loolu <coughs> ndax ma koy topp mag mu toll ni man sama bijaaw yi ne fur may topp gone gi waxul loolu waxul loolu waxul loolu moo tax loolu la ku fi nekk daway jaaye nit parce man fii laa bokk ak dara bu dee côté côté côté <coughs> côté askan moom bu la fu kenn jaay lool annaasu min aadam ñun ñépp ci suñu maam ku fay jaay dara nee ko man sama maam yonent la alayhi salaatu waaw ku nekk man ngaa taxaw australien bi portugais bi guinéen bi euh, botswanais bi man na taxaw ne man sama maam sama maam yonente la te day wax dëgg waaw ku fii kii rek daw demal ci ginnaaw sayyidina maam aadama alayhi salaam nga xaar ko foofu boo aktee nga ne ko ah kon yow kii mooy sama man trouvé naa ko bu yàgg mooy sama maam yonent la yonent la kon ay gii moom ay fii daa bokk loolu mënoo ko jaay kenn inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa buur yàlla mooy ki gën a ragal yàlla kon loolu la kon loolu na kazalika kuntum min qabl fa manna allah alaykum ay diplôme nga am ab poste nga am ab liggéey bu baax nga am bum tax ngay xoole ñi ci des de haut ndax yow kazalika kunta min qabl bi nga nee ci fag bi di galère bul am métier tey bu baax nekk ministre wala lool di xoole ñeneen ñee gaa yi ay boroom tuba yu gàtt yeeg ay boroom tuba yu woyof yeeg yére yu woyof yi yow kadhalika nu ko noonu kunta min lu démb bu gaa yi fi noonu nga meloon te weesagul de léegi gaa yi la boo moywul daal di lay waddal dootoo mel ni ii ci seen ci foofale bu boobaa di nga xam ne kadhalika kunta min qabl fa kon incha kon tey dañuy yem ci jotaay bii di ñëw ñu dugg ci umratul qadiya waaw ñu daal di umra waay léegi léegi <coughs> léegi kii jot sax <coughs> léegi waa <coughs> aj gi jot voilà umra ci aj umra ci aj umra ci aj ah umra ci aj gi ah, ñu def umratul qadiya mu alayhi salaatu wassalaam ci bii di ñëw mooy umra bi nga xam comme niñ ko waxe bi waa Quraysh joxoon ko rendez-vous ne ko année bii di ñëw nag nga daal di ñëw umra waaye ñetti fan rek lañ la may nga nekk fi umra ñu génn xajal la boo paree nag na nga génn jóge fi umra yooyu nag la alayhi salaatu wassalaam nag di waajal bii di ñëw ñu ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam ba gis ni mu umra ak la fa xew incha allah kon dañuy ubbi buntu bu mag boo xam ne du yàgg noonu nag umraam gi eh, du yàgg noonu amaana ñu waxaale quelque quelque quelque quelque kii rek quelque euh, kii ndax affaire masalaay umra mooy duñ ci yàgg ndax defoon nañ ko ci zaadul xujaaj ila baytillaahil xaram mooy yóbbalu le viatique du viatique du au lieu saint de l'islam lool mu ci archive defoon nañ fa mais boo dinañ ko tudd xam naa ci ay 4 minutes walla 2 minutes nan la ñuy umra voilà lan mooy umra ak naka lañ koy defee loolu simple la mënoon nañ ko tudd léegi sax waaye nañ bàyyi ba boobu incha allah ndax tey le 24 wala 23 ci Zul Qa'da mooy léegi ak gi ñëw Zul Hijja moo ci tegu incha allah ñun ñu umra ànd ak alayhi salaatu wassalaam kon ci juróom-ñaareelu at mi comme ni ko.